jeexaloon nañ euh, introduction bi jëm ci gazawaatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa maghazi wa saraya jeexaloon nañ li jëmoon ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yi nga xam ne moom la doon yónnee waaw foogoon nañu ne Euh, bi passé foogoon nañ ne dinañ dugg ci mbir yi waaye dafa far nekk li nga xamante ne ni mooy li jeexal introduction bi ndax point yi desoon moo ñu jëlaloon jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna tey nag comme niñ ko waxe woon kon ginnaaw introduction bi ñu war a dugg ci xare yooyu incha allahu taala di ko commencé waxu seydina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi di ci barkeelu en temps ta li imaam ashafii raxmatullaahi aleyhi waxoon ne man araada an yatabaxara fi lmagaazi fa huwa iyaalun ala ibni isxaaq imaam ashafii raximahullah mu ne képp koo xamante ne nii danga nga bëgg a géeju ci xam-xamu xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam siiraam dundam yooyu yépp kooku moom ameel na njukkeel ki nga xamante ne nii mooy imaam ibn isxaaq ibn yasaar rahmatullah aley moom incha allah moom lañuy ñuy mu ubbil ñu li nga xam ne mooy gazawaat yooyu waaye balaa loolu mooy gis nañ ne jamono jii suñu boroom subhaanahu wa ci la joxe ndigal ci xeex jox ko ndigal ñi nga xam ne dañ leen doon bundu doon leen sonal ñu ne woon màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman te ñu génne leen seen dëkk yi moom la bi mu wàccee aaya boobu nekk ci suuratul xajji muy baada a'uuzu billahi minash shaytaanir udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim la qadiir alladina uxrijuu min diyaarihim bigayri xaqin illa an yaquuluu rabbuna allah walawlaa dafcu allahi nnaasa bacdahum bi bacdin la huddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha smullahi kasiira wala yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha la qawiyyun aziz bi nga xam ne ci la aaya boobu wàcc di udina lilladina yuqaataluun suñu boroom ne jox na ndigal ñi nga xam ne dañuy xeex ak ñoom ci néew ju doole ji jóge woon Màkka bi annahum zulimu këne dañ leen a tooñ te buur yàlla nag jox na leen ndigal mais pare na ngir jàppale leen dimbali leen te ku ko man la te ku ko def la ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di jóge amatul toog amatul noflaay eh, jóg ngir nag jàmmaarloo ak Quraysh di kuffaaru Quraysh yi nga xam ne a ah, comme ni ñu ko gise woon treize ans yu Makka yépp ak début Médina yépp lu leen neex lañ doon def sans jullit ñi am droit fay tey nag suñu boroom changé na doon yi nee na leen usi na jox naa leen digal ñooñu nga xam ne ñoom lañ doon tooñ man boroom bi jox naa leen digal moom ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jóge ngir jàmmarloo ak Quraysh ah, waajal li nga xamante ne mooy kàttan gi war ngir jàmmaarloo ak ndax nag ñoom seenu mbonte ak seenu soxor ak seenu ay ci kaw jullit ñi ëpp na nag euh, léegi naka la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di defe naka est-ce que day ñëw rek comme que jox nañ leen digal mu jël ut arme rek dem songi waa Quraysh fa ñu nekk biir makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman est-ce que noonu la def déedéet waaye est-ce que moom alayhi salaatu wassalaam dafa bàyyi ba aj gi ñëw mu ñu jaar fa ngir fayyu walla yooyu déedéet waaye dafa jël beneen euh, benn force de frappe boo xamante ne nii ginnaaw bi mu xamee ne Quraysh li ko yor li ko yor ñoom di ko dundal buur yàlla mu ngi ko jaarale ci commerce ndax moom la moom la li ilaafi di wax li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf muy ne ñoom quraysh li leen yoroon mooy rihlata ash-shitaa'i was-sayf yooyu nga xam ne ci lañ doon demee Sham di dem Yaman di def di jënd ay marchandises du commerce ci foire yi nga xamante ni ñoo doon am jamono yooyu noonu doon am Quraysh foofale ci Makkatal Mukarrama wala Mijanna wala Ukaad wala ville Majaaz yonent mi alayhi salaatu xam ne ñii seen force te lañ fay jaay duñu ko fa jële li ci ëpp Sham lañ koy jële muy Syrie yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël décision que ne léegi premièrement pour wan waa Quraysh këne jullit ñi duñu toogati rek ñu leen di nappaaje di leen def lu leen neex ngir wan leen ne euh, jamono jooju c'est révolu weesu na ay loolu moom ay histoire yu weesu la à partir d'aujourd'hui c'est fini mooy ne lii nga xam ne mooy poumon économique waa Quraysh falalaal muy seen caravane yi nga xam ne dañ doon dem Sham di jaar Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fala jaar ngir couper seen commerce yooyu nga xam ne ku fa jaarati te Medina la ñuy jaar mooy axe principal seen route commercial yi mu dog te ñépp xam nañ ne économie boo xam ne mu ngi basé wu ci exportation non importation importation di jële ay marchandises ci biti dugal ci dëkk bi kooku boo ko bëggee asphyxier mooy ne fexeel nga nga dagg loolu ba dara dootul jógeeti ci biti wala nam fa doon jóge di ñëw dootul yombeeti noonu ba mu am insécurité bu boobaa dinañ xam ne ndekete ah ñi ñu ko dajeel nag ndeke nag ah ñi doon wax asubaa nag ñu jeng ñi ndekete ñoom nekk ñoon ñoo xam ne rek dañuy continuer ñu leen di dóor da duñ fay yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la jaar ak moom frappé ci portefeuille économique loolu benn façon la boo xam ne ci la jaar ngir euh, premier étape première étape ci xeex ak Quraysh bi ko suñu boroom joxe ndigal léegi noonu nan na ko doon defee mooy yenn yi moom alayhi salaatu wasalaam moo doon génnal boppam dem ngir moom ci boppam ànd ak ay saxaaba ñoo xam ne ci muhaajiruuna yi kese lañuy bokk waa lamsaar kenn du ci bokk mu ñu demal seen bopp kari njëgg yi caravane Quraysh yi nga xamante ne bu ñu yégee ne ñu ngi dem ñu kar leen bu ñuy ñëw ñu kar leen yoo xam ne moom moo ko doon defal boppam alayhi salaatu am yoo xam ne dokk loon moo doon dem yooyu mu doon demal boppam moom lañuy ñuy wax ghazwa même bu dee xeex amul yi walla mu yónnee ay saraaya moom mu yónnee wax ci saxaaba yi radiyallahu am ku mu jiital ne ko demal bërëb sàngam di nga fa dajeek waa caravane Quraysh bu ko defee ngeen kar leen noonu ci côté boobu noonu la ko doon defe ngir ñu dog dal ci caravane yi nga xam ne mooy yu Quraysh yi loolu benn façon la deuxième bi waaw oh, mooy ne fexe ci wàllu diplomatie ndax xeex moom ak sur mooy foog nga xam yépp te yonent bi alayhi salaatu de guerre la woon kaana nabiyan yonent la woon waaye wa kaana ra'isu harb moom chef de ger la woon e, ci wàllu diplomatie loolu mooy ci wàllu économie mu dóor ci caravane yi nga xam ne fala alal gi ne fala économie Quraysh reposé wu léegi ci wàllu diplomatie mu fexe isoler Quraysh fexe ba biir arab yi mooy kaw kaw yeeg ak arab yi ci seen biir à part Médine gi mu ne comme leer na ko ne Quraysh moom fi caravane yi jaar yépp ay alliés wam lañ ndax nit commerce noonu la mooy ne dangay fexe sécuriser say voie commerciale loolu moo mas a xew ci àddina bi ba léegi fi say marchandises di jaar dangay fexe am ak ñoom ay ay relation yu baax ndax bés bu relation yi ñàngee problème bi ñuy demee mooy ñoom dootuñ la mayati say marchandise di fa jaar te loolu gisoon nañu bi ñuy gis euh, Umayya ibn Xalaf li nga xam ne moom la ko Sa'd ibn Mu'adh doon doon tëkkoo Abu Jahlin bo bi nga xam ne ci la ñëw di wër Kaaba gi Abu Jahlin ne kii kan la mu ne ko Sa'd ma ne ko naa ah, yow Sa'd da foog ne daal dangeen di fat ñu jéng ñi ba pare awaytum Muhammadan wa ashaaba wa fa bil bayti aminan yow Saad dangaa foog ne daal da ngeen di yiir fat ki nga xam ne mooy Muhammad suñu noon bu réy bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi ba pare nga foog ne da ñëw di wër Kaaba gi comme ni mu la neexe ba ñu fa amee problème bay wax bay xuloo bay wax ci kaw lan la ko Saad waxoon ne ko wallahi la in manatani haadihi haada la manatuka ma huwa ashaddu alayk ne ko gis nga Abu Jahlin bis boo mat teree ma wër kaaba gii dinaa la tere wallahi dinaa dog sa sa ci benn riwaay dinaa dog sa commerce amul benn caravane bu jaarati Yasrib Médine suñu dëkk convoi boo xam ne am nga fa marchandise lu dul ne du jàll ndax lool na mooy il faut sa fii sa commerce bi di jaar sa voie commerciale yi nga ñooñu nga am ak ñoom jàmm yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam foofu la joué waat mooy ci front yépp d'une part mu ngi dóor mu ngi da dog mbir yi mais fa muy jaar mu fexe am alliance ak ñoom isolé Quraysh Allahu akbar moo tax comme niñ koy gisee incha allah au fur ba ci fin wu dundam moom alayhi salaatu salaam noonu la nga gis muy am ay alliance yoo xamante ni dinañu ko gis léegi ak ñi nga xam ne ñoom ay alliés Quraysh lañ woon Euh, wala ñoo xamante ne ni dañu neutroon mooy ne Quraysh dinañ fa jaarale seen marchandise gaa mais amuñu benn accord amuñu benn xaar ma yàlla amuñ problème mais dañuy bàyyi muy jàll ñooñu nag yonent bi alayhi salaatu wasallam bëgg sexe am ak ñoom ay accord Allahu akbar ba nga xam ne mais accords yi nan lay demee yoo xamante ne nii ñoom yonent bi alayhi salaatu ak ñooñu noonu dañuy am benn alliance boo xam ne dañuy dim dimbaliwanti seen biir ñoom ak tribu yooyu dañuy am accord bi comme liñ defoon ak juif yi que day am ci seen kaw seen loos ñaari parti yépp ku ci keneen ki am problème nga keneen ki dimbali ko te tamit kenn ci ñaari parti du dimbali noonu kenn ki ci des xam nga loolu leer na kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom noon principal am moo doon Quraysh imagineel mu am ay ñoo xam ne am na ñoom alliance te ci biir boo signé loolu ñu am accord yooyu mooy ne duñu jàppale yéen doo ngeen jàppale Quraysh ci sama kaw manit duma jàppale seenum noon ci seen kaw allahu loolu la yonent bi aleyhi salatu wasalaam taxawe léegi nag ñu gis bu njëkk bi nga xam ne li ñu wax ni ñaari côté yi yëpp da koy gisaale ci biir kon imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi mu bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay si madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bul fàtte ne moom imaam ibn isxaaq ñoom imaam ibn saad naka noonu yaay aïshatu radiyallahu taala anha comme ni ko imaam an-nasaa'i solo ci sanad bu wér imaam az-zuhri daal di ne euh, aaya bi nga xam ne moo njëkk a wàcc di digle xeex di di joxe permission ci xeex mooy udina lilladina yuqaataluun bi annahum zulimu riwaaya bi waxuñu ko woon imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne aaya bi njëkk a wàcc di digle xeex di euh, permettre xeex mooy aaya boobu naan permettre nañ ñi nga xam ne dañ leen a dañuy xeex ak ñoom këne dañ leen a tooñ te buur yàlla mu ngi leen di dimbali dimbali leen ku ko man la te dina ko def mu ne loolu bi mu ko waxee moom imaam az-Zuhri ba pare dane haddathani hadha Urwa mu ne ki ma nettali lii nag Urwa ibn Zubayr di sama sëriñ moo ma ko nettali an Aisha ta mu jële ko ci tantam bi as-sayyidatu Aisha ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anil jami' kon bi lool amee imaam ibn Isaaq ne mu ne moom imaam ibn Isaaq mu ne yonent bi alayhi salaatu wa mu ngi agsi Medina bésu altine bi nga xam ne ci la jant bi tàng njolloor mu ne tuutee des jant bi nekk au zénith daldi yem douze jours yoo xam ne ñoo romb ci weeru rabiul awwal mu ne moo loolu loolu la imaam ibne Isaaq wax li ci tegu imaam ibne Hishaam moo moo ko wax ne mooy taarix mooy fi ñu commencé datation euh, calendrier musulman loolu gisoon nañu imaam ibn Isxaaq ne nag yonent bi alayhi salaatu bi mu agsee rabiul awwal jàppal moo tax yii bi xare yii nag xam ci weeru weer liñ naan weeru wolof weeru jullit mooy moom c'est capital ndax bu ñu ko xamul moom mooy mooy ne di nga dégg ñuy wax nii rek mais après en tout cas yow dat yi doo ko jàpp ndax loolu lañuy ñuy waxee tamit te mooy moom <laughs> loolu la jullit ñi war a xam te loolu <laughs> de toute façon looloo fi am ñun mat fii mu ne bu kenn xaar ci xare yi ñu naan la janvier la won wala décembre déedéet déedéet fii bu ñuy wax dañ naan ay safar ak ay rabiul awwal ak yooyu voilà moo tax waxoon nañu weer yi nañu ko waxaat léegi nii bu ko defee ñu jàpp ko mooy bi njëkk ci weeru jullit mooy muharram mois muharram bi ci tegu di safar safar ci wolof yi moom lañ naan Euh, euh, euh, muharram mooy weeru kii nu tamxarit safar moom mooy weeru màggal mooy ci la màggal gi am rabi'ul awwal mooy weeru gàmm rabi rabi'ul aaxir wala rabi'u saani dañ koy wax mooy bi topp ci weeru gàmm gi mu am ñaari jumaat da ngay gis ne ñaari rabi' la mooy boo jàppee noonu dee ko jàppee noonu peut-être mu woyofal la mbir yi mois mooy weeru weeru tamxarit mooy muharram après muharram ndax boo xoolee rek événement yi ni muy amee suñ dëkk ak tamit euh, ci événement religieux yi rek da nga ko ci man nga koy jàppe mooy da ngay jàpp ne kon atum jullit mu ngi commencé fan tamxarit weeru tamxarit voilà nga ne kon boobu la tamxarit après ban événement buy xaw Sénégal te siiw moo ci tegu mooy màggal mooy safar 18 safar bu jotee safar ci weer woowu noonu safar moo ci tegu après safar mooy màggal bu amee danga ciy teg lu yàggul gàmm gi ñëw voilà mooy rabiul awal weeru gàmm léegi boo nee rabiul awal après danga nga naan rabiul saani mooy deuxième bi boo paree ci yooyu mooy ñaari rabian yi bu njëkk beeg bi ci tegu nga am jumaadal uula muy jumaada al uula ak jumaada saaniya muy ñaar yooyu comme rabiul awal rabiul saani bi jumaadal uula jumaada saaniya après boo paree ci lool nga am rajab rajab ci la kasu rajab bi am mooy rajab voilà mooy kiiwu euh, isra wal mi'raj li gën a siiw këne ci la am mooy këne ci rajab euh, voilà 27 rajab kasu rajabin bi ci tegu di sha'ban sha'ban mooy weer wi jiitu avant koor gi ramadan koor gi shawwal mooy bi tegu après koor gi bi ci tegu shawaal mooy weeru korite gi korite gi googu weer woowu noonu voilà mooy shawaal zul qinda mooy weer wi nga xamante ne nii moo tegu ci korite gi zul xijja mooy weeru tabaski mu jeex douze kon nañ ko limaat ndax lii mooy ndax xare yépp lii la voilà ci dat yi lañ koy dati kon muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumaadal ula jumaada thaniya rajab shaaban ramadan shawaal zulqicda ak zulxijja mu jeex kon imaam ibn isxaaq nañu kon loolu foog na euh, baax na noonu te amaana jar na bind comme bari di ko xool loo koy xool léegi ak calendrier yi sax am na calendrier surtout fii ci tugal yoo xam ne day yu julli di noonu la dañ ciy def euh, ñaar yëpp ak azan yeeg yooyu mais nga jàpp ko te nga xam ne suñuy wax yépp fii moom la ñuy wax kon imaam Ibn Isxaaq ne kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee gàddaay si a Munawwara ala saakiniya afdalu salaatu wassalaam mu ne fa aqaama biha baqiyatu shahri rabi'il awwal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di fay paase li nga xamante ne mooy weeru rabi'il awwal mooy weer bi mu agsi weeru gàmmu wa shahri rabi'il aaxar deuxième weer bi mu fekk ko muy rabi'ul aaxar ak aljumaadayni muy jumaadal ula ak jumaada thaniya wa rajaban ak rajab di weeru e, isra wal mi'raj bi ci li gën a siiw wa sha'ban ak weer wi jiitu li nga xamante ne mooy ramadan di weer weeru koor wa shahru ramadan mu paase fa tamit ramadan wa shawwal ak bi topp ci ramadan korite wa dhal qa'da wa dhal hijja mu paase fa ko mu ne moom imaam ibn Isxaaq wala tilka alxajja almushrikuun mu ne jamono yi dul xijja xam nga ci la aj gi am mu ne aj googu mushrikuuna màkke yi ñoo yoroon mbir yi de toute façon aj gi ñoom ñoo ko doon res mu ne wal muharram mu fekk mu fa la ko fekk tamit muharram boo compter ñaata nga onze mois onze mois wa ngoog imaam ibn Isxaaq ne Allahu summa ginnaaw gi xaraja ghaziyan fi safar ci onzième mois bi ginnaaw bi mu fa agsee moom alayhi salaatu wasalaam medinatul munawwara mu daal di génn ghaziyan di nekk koo xam ne kuy xare ji fii safar ci weeru safar di deuxième mois lunaire di deuxième mois mois julli ñi ginnaaw muharram safar moo ci tegu muy weeru lan weeru màggal mu ne ci weer woowu ci la génn ala ra'si ithnay ashara shahran min maqdamihi madina boo compter bi mu agsee rabi' ba safar muy douze mois la mooy rabi'ul awwal un rabi'u thani deux rajab cinq sha'ban shawwal huit dhul qa'da neuf dhul hijja muharram onze safar douze kon mu ne ci douze mois ginnaaw bi nga xam ne ci la ñëw madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn ngir xare ji imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ne ci kitaabul mu ne mu ngi commencé ci turu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande mu ne kitaabu lii de téere almagazi xeexu yonent bi xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu def bunt bi mu njëkk a def ci téere boobu moom imaam al Buxaari mu ne qaala ibnu Isxaaq mu ne imaam ibnu Isxaaq nee na awwalu maa gaza an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-abwaa'a mu ne moom imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi toxale ci imaam ibn Isxaaq waaye bi duuni sanadin balaagan mu ne ndax imaam al fekkewul laata imaam ibn Isxaaq imaam ibn Isxaaq génn na àddina te imaam mu ne moom imaam al-Bukhari qaala ibnu Isxaaq mu ne imaam ibnu Isxaaq rahmatullah alayhi nee na gis nga waaw akbar fi muy waxe xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu commencé ubbi bunt bi commencé ci waxu imaam ibnu Isxaaq waaw lan la lay fàttalil imaam Shaafi'i wax léegi man araada an yatabaxara fi fi ilmi al-maghaazi fa huwa iyaalun ala ibnu Isxaaq mu ne képp koo xamante ni dafa bëgg a géeju xóot nekk géej fóore ci xam-xamu xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku ameen la njukkeel imaam ibn isxaaq kon imaam al buxaari ne imaam ibn isxaaq nee na awwalu maa gaza nabi sallallahu alayhi wa al abwaa mu ne première moom imaam ibn isxaaq première xare bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare mooy al abwaa jàppal xare bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam njëkk a xare al abwaa la tudd loolu amaana ñu bari tey lañu koy dóor a dégg que ne tiens abwaa mooy lan ñu ne la waaw loolu mooy xare bu njëkk bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare du badar de <laughs> du badar avant badar lu bari xew na fi te yooyu yëpp incha allah dinañ leen gis benn par benn kon loolu la imaam ibn al Buxaari rahmatullah alayhi wax ubbee ko ci kitaabul Maghazi buñ ñëwee ci riwaaye imaam ibn Isxaaq biñ commencé woon léegi imaam ibn Isxaaq kon nee nañu bi nga xamante ne nii ci weeru safar mu ne xaraja ghaziyan fi safar yonent bi alayhi génn di euh, xare ci weeru safar mu mu tombeeg ginnaaw bi mu agsee Médina douze ginnaaw bam fa agsee gàddaay si ci la jóg ngir xare ji te ci la woon ginnaaw bi udhina lilladhina yuqaataluuna wàccee imaam ibn isxaaq nee na bi mu génnee was kii imaam ibn Hishaam ne bi muy génn wastaamala ala al madina Sa'd ibn Ubaada mu ne moom imaam ibn isxaaq rahmatu imaam ibn Hishaam Abdul Euh, di imaam Ibn Hisham rahmatullah moom mu ne imaam Ibn Hisham di Abdul Ibn Hisham rahmatullah mu ne moom yonent bi alayhi salaatu bés boobu bi muy génn di dem ci gàdda ci xare bu njëkk boobu di al abwa nee na mu ngi bàyyi Medina moo assuré intérim bi Sa'd ibn Ubaada di Sa'd ibnu ubaada radiyallahu taala anha wa ardaaha moom gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna wa kaana min saadati lansaar dafa bokkoon ci kilifaay waa lansaar mu ne moom la bàyyi woon mu assuré intérim bi ndax loolu mooy comme ni koy gise ci xare yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam masula génn di xare ji noonu lu dul ne dina am koo xam ne moom lay bàyyi mu assurer les affaires courantes mooy ki nga xam ne mooy yor intérim bi mooy jiite mooy doxal lépp mooy def lépp kon nag imaam Ibn Hisham ne jour boobu jour boobu muy génn di xare ji mu ngi fa bàyyi kan Sa'd ibn Ubaada loolu imaam Ibn Hisham moo ko imaam Ibn Ishaq moom di continuer mu ne yu ma kon yonent mi alayhi salaatu wa génn di xare ji ci safar mu ne xatta balaga waddaan wa hiya gazwatu abwa yuriidu qurayshan wa bani damrat bni bakr bni abdi manaat bni kinaana mu ne moom yonent bi alayhi salaatu bi mu génnee dafa génn medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dem di xare ji nee na mu daldi dem ba aksi fi nga xamante ne ni mooy waddaan ab bërëb la bu tudd noonu ab bërëb la rek comme ma ne mu agsi jàmm gën walla mu agsi yaraax loolu ab bërëb la tur bërëb bu tudd noonu moo tax xeex bi dañ koy tudde ghazwatul abwa wala waddaan waddaan imaam ibn Isxaaq nee na mu daldi agsi bi mu génnee ma dinatul moom alayhi salaatu wasalaam ba agsi waddaan mu ne wa hiya xare bi mooy ghazwatul abwa imaam ibn Ishaq ne mooy xareb abwa waaw oh, moom la imaam al Buxaari yi daal di toxal ne loolu la imaam ibn Ishaq wax ne awwalu ma ghaza an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama al abwa Allahu akbar kon mu ne moom imaam ibn Isaaq di continuer waa lan la fa yonent bi alayhi salaatu salaam doon def bi mu génnee kan lay xarajil mu ne yuriidu Qurayshan wa bani Damrat ibn Bakr ibn Abdi Manaat ibn Kina ibn Kinaana mu ne bi mu génnee noonu objectif am ñi ko taxoon a ñi nga xam ne ñoom la bëggoon a xareel mooy Quraysh de kuffaaru Qurayshin yi alayhim min allahi maa yastaxiqoon ñi nga xam ne ñoo leen génn comme ni ko aaya bi waxe woon ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon uti far ñoom Quraysh kan wa bani damra ak bani damra dañu bokkoon ci tribu arab yooyu nga xam ne ñoom it bañ lislaam lañ defoon ñoom ñooñu Quraysh nga xam ne dañoo amoon ay alliance Quraysh ñoom ñooñu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon uti mu ne waa banu damra ibn bakrin damra boobu di doomi bakr bakr di doomi abdi manaat ibn kinaana léegi moom bi mu ñëwee foofu aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa waadaathu fiiha banu damra wa kaana alladi waadaahu minhum alayhim maxshiy ibn amrin ad-damri wa kaana sayyidahum fi zamaanihi daalik euh, mu ne nag bi mu agsee foofu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa bani damra ñi dëkkoon côté yooyu te moom it mu ut si leen woon ngir xareek ñoom ak Quraysh ñoom la dajeel daldi am ak ñoom accord mooy li ma la doon wax sànq beneen côté mooy en même temps di xarek Quraysh di dagg ses lignes commerciales ndax waddaan bërëb la boo xam ne soriwul Madina noonu comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, imaam yi daal di waxe di imaamu as-siyar wal maghazi ñu ne soriwul noonu quelque ay soriwul madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci la génne woon moom alayhi salaatu wassalaam foofu bi mu agsee foofu nag fa la dajeek waa banu damra fa waadaat ba fa waadaa bani damra mu fa waadaathu banu damra banu damra am ak moom léegi ay accord muy ñu nekk mujj nekk ñoom da a utskoon ngir xare far ga ñu mujj am alliance ak ñoom moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ci biir alliance yooyu mooy li ma la waxoon ci kaw jàppalante day nekk seen diggante te kenn du xeex kenn du jàppale noonu ki ci des mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam non seulement ñëwoon na ngir dagg euh, njëgg mi waa Quraysh yónni woon di ko yóbbu Sham mais njëgg ma du ko rëcc mais mu fekk fa waa Banu Damra mu am ak ñoom accord nga gis ñaar waxoon yëpp mu def mu def ak moom di isoler Quraysh d'une part waaye di dagg seen commerce d'autre part mu ne moom imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi kan kan moo nekkoon njiitu waa Banu Damra mi nga xam ne moom la amal accord moom la signé ak moom accord yooyu mu ne wa kaana alladhi wada'ahu minhum alayhim Maxshi ibn Amr mu ne ki nga xam ne nag moo nekkoon seen kilifa wa kaana sayyidahum uh, uh, fii zamanihi zaak zaalik mu ne ca jamono jooj moo doon seen sang moo doon Maxshi ibn Amr mooy Maxshi la tuddoon di doomi Amr uh, ad-Damri bokkoon ci kojuk waa Banu Damra loolu la riwaaye imaam siirati ibn Hisham bi looloo fa waaye boo demee ci Fathul Baari ak ñeneen ñoom waxuñ Makhshi même imaam al euh, Salih ash-Shami ci Subulul Huda war Rashad moom it Makhshi ibn Amr la wax waaye imaam ibn euh, euh, al Hafiz ibn Hajar en tout cas ci version yi ma gis ci Fathul Baari te du moom rek ko indi gis naa tamit borom masaadir as-siiratu nabawiyya ala daw i masaadir al asliya moom it tur boobu la indi. mooy ne imaam alxaafiz ibn xajar moom ci alfat dane di toxal waxu imaam ibn Isaaq ndax imaam ibn Hisham ak ñii ñëpp fi ñuy jële ina imaam ibn Hisham waxoon nañ na moom mu ngi doon jële ci à l'intermédiaire de Ziyad ibn Abdillah al-Bakka'i moom sëriñam boobu moo jële ci imaam ibn Ishaq moom imaam ibn Hisham à l'intermédiaire koog la doon jële ñun man riwaay yi ma gis ci moom Maxshi la Maxshi ibn Amrin la ne waa ji noonu la tudd kanta imaam alxaafiz ibn xajar ci alfath dane di ko jële ci kitaabul maghazi mu ne fawaadaa bani damrat ibn bakr ibn abdi manat ibn kunaana min kinaana waadaahu raisuhum majdi ibn amr alximyari wa raja'a bi ghayri qitaal moom dane majdi kene waa majdi la tuddoon au lieu loolu mooy problème kii la boo xam ne euh, de toute façon même personne bi la waaye am na soit bu nekk ci wàllu toxal yi la walla book muy ne en tout cas mooy ñaar yoo ñoo ci am ñii dañ ne Maxshi ibn Amr ñii ne déedéet Majdi mooy ci riwaaye imam bi imam al-Hafiz ci al-Fath dane kii nga xam ne moo ne woon seen njiit te mu jaayante woon ak moom te mu amoon ak moom accord waa Banu Damra moo doon Majdi ibn Amr alximyar yi te bokkoon ci alximyar yi bokk ci waa ximra ci waa banu damra ad moom imaam ibn isxaaq mu ne raxmatullah alayhi summa raja'a rasulullah sallallahu yalqa kaydan mu ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam nag bi mu ñëwee foofu kon noonu la walam yalqa kaydan trouvé fa waa Quraysh xeex amul mu daal di dellu kam fa fekk daal mooy waa Bani Damra moom pourtant ñoom it ci ñim doon uti la bokkoon waaye yàlla def na xeex amul far sax ñu mujj nekk ñoo xamante ne dañoo nekk ay mujj nekk ay alliés ci kaw Quraysh kon ñu gis ne Yonent bi alayhi salaatu wa am fa victoire boo xamante ne ni mooy ne premièrement Quraysh dina yëg ne kon taroon nañ leen kon non seulement caravane yi dina laajati nag dina laajati précaution bu gën a metti te mën naa gën a yokk route commerciale bi mën na koo gën a guddal ndax buñ bëggee di teggi Medina te loolu bu ko defee mooy seen marchandise day yéex a àgg te tamit dépense yi day gën a bari nga xam ne économiquement Quraysh amul génn kër goo xam ne mbir yi du ko fëgg du ko dal répercussion ci affaire yooyu kon ba pare mu mujj am ak nii moo imaam ibn Isxaaq ne mu daal di dellu moom alayhi salaatu wassalaam ilal madina dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam walam yalqa kaydan te dajewul ak xeex amu fa benn problème amu fa benn accrochage amu fa ak Quraysh ndax fekk na waa Quraysh dem Allahu imaam ibn Isxaaq ne fa aqaama biha kon première xaree ngoog muy ghazwatu waddaan wala al abwa benn la ghazwatu waddaan ak al abwa benn la moo tax imaam ibn Isaaq ne bi mu waxee loolu ne dafa dem foofu ba ci xatta balagha waddaan wa hiya ghazwatu abwa ba ni mu agsee waddaan te foofu xare ba fa amoon mooy xare euh, abwa imaam ibn isxaaq ne fa aqaama biha baqiyata safar bi mu delloo madinatul munawwara nag moom aleyhi salaatu wassalaam mu daal di fay des li des ci safar muy weer woowu muy weeru màggal weer woowu loolu dañ koy waxe wolof ngir ñu comprendre weer yi muy safar mu daal di fay des li des safar la génn kon la njëkk génn xeexi ab waa bi mu génnee kon ñibbisi daal di fay des li paase safar mu ne wa sadran min shahri rabi'il awwal ak une partie weer bi topp ci safar di rabi'ul awwal di weeru gàmm eh, imaam ibn Hisham daal di wax li imaam ibn Ishaq wax ne wa awwalu ghazwatin ghazaha imaam ibn Hisham ne gis nga xare bii di ghazwatul abwa wala waddaan mooy xare bu njëkk bi yonent bi aleyhi xare léegi xadiis bi taxriijam imaam ibn Sa'd daal dina koy solo ci at-Tabaqaatul Kubra na ko noon imaam at-Tabari daal dina koy tudd ci li nga xam ne mooy taarixam imaam ibn sayyidin naas raxmatullah ala aljamii moom it cité na ko ci uyuunul athar andi ko tamit ci alkaamil fi taarix bu imaam ibnul athir naka noonu e, imaam al ki boo demee ci magasi bu imaam alwaaqidi tamit indina na fa lii imaam ibn xajar raxmatullah alayhi wax nañ la di imaam ibn xajar wax na ko ci alfath kanta imaam al-Haythami ci Majma'u Zawaa'id dane moom rawaahu Tabaraani min tariiqi Kasiir ibn Abdillahi al-Muzani wa huwa da'ifun wa qad hassana at-Tirmidhi hadiithahu imaam kon ñooñu solo nañu ko imaam ibn al-Haafiz ibn Hajar cité na ko ci al-Fath comme niñ la ko waxee léegi ne la moom mu ngi indi riwaaya moom pour waa ji Majdi la wax waaye waxul Makhshi Majdi ibn Amr imaam alxaafis ibn xajar kon indi na ko ci alfath jële ko ci imaam ibn isxaaq kanta imaam alhaythami ci majma'u zawaid dane rawahu tabaraani imaam at-tabaraani de soroona xadis bi jële ko ci yoonu kasiir ibn abdillahi al-muzani di kasiir di doomi abdillah te bokkoon ci kojug muzayna mu ne waaye kasiir moomu nag moom imaam al al alhaythami na la inda al jumhur ci jumhurul muhaddisiin seen seen écra seen majorité majorité boroom xam-xamu xadiis yi nga xam ne ñooy yëngu ci al jarh wa ta'dil di xool kan moo wér ku wérul ñoom lépp ci ñoom dañ ne Kasiir ibn Abdillah al-Muzani da'if la wérul waaye imaam at-Tirmidhi moom da ko moom moom dafa xasanal xadiisu kan muy euh, euh, Kasiir moomu Kasiir moom dafa jàpp ne moom non moom nekkul ku wéradi waaye ay xadiisam daal ci darajaay xasan mooy bu valide ci lay yem imaam alxaafiz ibn xajar nag dane ci alfath dane kasiir mii bi muy indi di euh, daal di euh, euh, def taxriiju xadiis bi mu ne wa kasiirun kasiir nag da'ifun 'inda akthar moom imaam alxaafiz ibnu xajar mu ne kasiir mi ne nag ci riwaaye bii ñettali gazwatu abwa ak waddaan bii moom nag ki ëpp moom ñi ëpp ci boroom xam-xamu xadiis yi dafa ci ñoom mu ne moom imaam alxaafiz ibnu xajar rahmatullah alayhi lakin al buxaariyu lakin al buxaariya mashaahu tabi'ahu tirmidi mu ne waaye nag imaam al buxaari rahmatullah alayhi moom de wëyal na ko mooy ne passable moom xadiisam mooy <laughs> passable mooy xasan këne moom ah, bosam mën na jàll xadiisam man na jàll te boo tax imaam at-Tirmidhi nag di taalibe imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi daal ko ci e, topp ci loolu moo tax imaam at-Tirmidhi moom xadiisu kasiir mii koy daal di kon loolu mooy première xare bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xare ginnaaw loolu nag imaam ibn Isxaaq ne rahmatullaahi aleyhi ginnaaw bi ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon dellu ci ghazwatu Abwa daldi am ak ak waa Bani Damra nee na kon mu agsi mu dellu Medina daldi fay des li des fa li nga xam ne moo des nekk fa li des ci safar ak weeru gàmmu ak benn partie une partie de rabiul awal imaam ibn isxaaq ne wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi muqaamihi dhalika bil madina Ubaydat ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalib ibn Abdi Manaaf ibn Qusay fi sittiina aw thamaaniina raakiban min al-muhaajiriin laysa fiihim min al-ansaari ahad mu ne moom imaam ibn Ishaq kon yonent bi bi mu defee xare bi njëkk mu ñëw madinatul munawwara des fali nekk fa ba une partie euh, weeru gàmmu di rabiul awwal ci la yónnee Ubaydat ibn al-Haaris radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa yónni ko ci ab sariya muy lii kon après dina ñëw ci li nga xam ne est-ce que bii mooy bi njëkk ndax dafa am wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi est-ce bii nii sariya bi sariya léegi xam nañ ko mooy li nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam armée bi yonent mi alayhi salaatu salaam di yónni te moom boo xam ne ki ko jiite doomi mbokkam la di Ubayda ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom gisaguñu woon tarjamaam kon mu ngi tuddoon Ubayda ibn al ibn Abdil wala ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaaf ibn Qusay euh, moom mu ngi tuddoon kon Ubayda ibn al-Haaris di Ubayda di doomi al alxaaris boobu di bu dee ci riwaaye imaam ibn isxaaq dane ibni abdilmutalib di doomi abdilmutalib di alxaaris ibn abdilmutalib euh, nekkoon euh, euh, frère ci kan ci abdullah mi jur yonent bi aleyhi di doomi abdilmutalib ibni abdi manaaf non non non alxaaris ibn abdilmutalib du bii alxaaritu alxaaris ibnu Mutalib la euh, ndax riwaayé bii dafa am problème kon bu mooy dafa am njuumte ci Ubayda ibn alxaaris ndax dafa amoon ci Abdul Mutalib am na doomam ju tuddoon alxaaris loolu gisoon nañ ko ci début siira bi waaye kii Ubayda bii nii ki ko jur du alxaaris boobu Ubayda bii ki ko jur mooy xaaris boo doomi Mutalib xam nga yaa ngi fàttale ko Mutalib Mutalib ci mbokki kii la woon mooy Mutalib boobu ci mbokki waa ci mbokki Haashim yi mooy freeru Haashim bi nga xam ne bi nga xam ne ci la Abdul Muttalib mii maamu yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñu ko yóon bi ñu ko bàyyee bi nga xam ne ci la newoon fële Madinatul Munawwara ala saakina dolu salaatu salaam nekk tout tànk frère baayam bi di Muttalib ndax baayam moo doon kan Haashim Muhammadun ibn Abdillahi Shaybata haashimin wa abdi manafin ma qusayhimi mooy ne e, kii nu mu tudd e, e, mutalib bii di maamu ubayda moom mooy frère haashim mi nga xam ne mooy bàyyi abdul mutalib abdul mutalib daal di jur abdullah mi jur yonent bi aleyhi salatu wassalaam moo tax riwaaye imam siiratu ibn hisham bi version bi ma ci yor dafa am problème ndax du Ubayda ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib non Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd la mooy Muttalib frère la moom moo ñëwoon jëloon jaaroon fekk Hachim génn na àddina moom mu jaar Sham jaar Medinatul Munawwara comme que mooy seen convoi fi muy jaar yàgg nañ koo def seeni imaam ba léegi léegi mooy ne foofu mu doon jaar fa la jaar jëm fa comme que euh, Abdul Muttalib waa kër yaayam fa lañ ne woon yaayam fa la jógoon Madina mu jaar fa fekk mu nekk tuut tànk fa lañ ko bàyyi woon mu jël ko ëndaale ko màkk bi muy dugg si waa màkk gis ko mu ànd ak gone gu mu teg ci kii ñu jàpp ne ab jaam la gum jënde fa mu jóge ci gëléem gi ñu naan ko léegi nag gone googu ñu koy woowe Abdul Muttalib jaamu Muttalib nii ba Muttalib naan leen toskare ñeel na leen yéen waa Quraysh lan ngeen di wax nii naan naan kii di sama doomu frère bi Hashim ngeen ñëw naan ma sama jaam la léegi nag tur boobu daal di law mais Shayba la tuddoon Shaybatul Hamd waaye ñoo tax Abdul Muttalib Muttalib boobu nag moom mooy maamu al Ubayda bii moo tax mu ngi tuddoon nan Ubayda di doomi alxaaris alxaaris boobu di doomi ku ñuy wax Muttalib biñ la wax sànk Muttalib boobu di doomi Abdi Manaaf Abdi Manaaf di doomi Qusay ba ci kaw ba ci kaw continuer mooy euh, euh, kii Muttalib bi mooy maamu ñoom imaam Ash-Shafi'i moo tax ñaa imaam Ash-Shafi'i al moom ci foofu la jaar imaam Ash-Shafi'i foofu la jaar moom moo tax ñu naan ko imaam Ash-Shafi'i al-Muttalibi loolu la léegi kon Muttalib boobu mooy maamu Ubayda bii moo jur baayam di al-Harith moom Ubayda dafa bokkoon nag ci ñu njëkk a dugg ci lislaam kaana min as-saabiqiina al-awwaliin dafa bokkoon ci ñi njëkk a dugg ci lislaam bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam woowee ma wootee moom nag Ubayda bii moo magoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay at nii moo ko ji moo ko njëkk a juddu ci dix la ko mage woon dix la mage woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Ubayda ibn al-Haaris ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaaf ibn Qusay radiyallahu taala anhu wa arda moom bokk na ci ñi nga xamante ne nii kon ñu njëkk a tuub ñi njëkk a gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk ci waa bani abd bani Qusay bani Abdi Manaaf al-Qurashi bokk na tamit ci gàddaay gi ñuy gàddaay na moom ak ñaari mbokkam di ak Tufayl ak Xusayn di ibn al Xaaris ibn al Muttalib moom nag dafa newoon koo xamante ne nii ku amoon darajala ko ku yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon ci makaana bërëb bu rëy bu kawe woo xam ne amoon na ci moom daraja ju rëy moom Ubaydat ibn al Xaaris radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ba bi nga xamante ne ci la xare yi commencé bi ñu gàddaayee yonent bi alayhi salaatu ci waxu yenn boroom xam-xam yi ki waxu imaam ibn Isxaaq moom dane Ubayda ibn al bi moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk yox drapeau mu jiite benn guerre bi sariya sauf que imaam ibn Isxaaq waxam jooj da koo da koo da ko gàll ci benn da ko conditionné ndax dafa après lool comme niñ koy gisee dafa riwaaya beneen riwaaya ne nee nañu nag këne Hamza lañ njëkk a yónni ibn Abdul Muttalib moom la yonent bi alayhi salaatu salaam njëkk a jox drapeau mu dem xare ji boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam génnul moom Hamza ibn Abdul Muttalib imaam Ibn Hisham ne bu imaam Ibn Isa ne loolu de bu dee dëgër la bu dee Hamza ko wax de dëgg la ndax Hamza ne doonu loon wax lu dul dëgg kon nga gis da ko conditionné bu dee ne riwaay boobu wér na ba ci Hamza ibn Abdul Muttalib sinon bu dul loolu imaam Ibn Ishaq comme ni mu ko waxee nii ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni bi nga xam ne ci la dem xare ji ghazwatu Waddaan di al abwaa di xare bi mu njëkk a def bi mu ñëwee safar la ko commencé toog li des ci safar toog une partie de rab de de de de euh, euh, li nga xam ne mooy rabiul awal di weeru gàmm ci la yónnee mu ne ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi muqaamihi bi muqaamihi dhalika bil madina ubayda ibn al harith ibn al muttalib ibn abd manaf ibn qusay ci la yónnee moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ubayda ibn al harith di doomi al muttalib almutalib di doomi abdi manaaf ibn qusay bi mu ko yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare boobu imaam ibn isxaaq nee na fii sittiina aw samaaniina raakiban min al muhaajiriin laysa fihim min al ansaari ahad nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy yónni ubayda ibn al di ko yónni ngir mu xare jour boobu noonu première sariya ci waxu imaam Ibn Ishaq bi mu conditionné teg ko teg ci ay charte bu dee waxu Hamza bi wér na mu ne mu ngi ko yónni fii sittiina aw samaaniin soixante ci soixante wala quatre-vingts raakiban ñoo xam ne ay gawar lañoon dañoo waroon bi ñuy xeexi bi ñuy xare ji minal muhaajiriin ñoom ñépp rang ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna ñi nga xam ne ñoo génne woon Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman te kuffaaru qurayshi ni daal di leen exilé nee na 60 lañ woon wala 80 yoo xam ne yu war lañ woon ngir dem xare ji premier drapeau bu yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di samp te boobu mi mu koy samp moom génnul moom alayhi salatu wasalaam di sariya mu ne moom imaam ibn ishaq laysa fihim min al ansaari ahad nee na amul kenn ci waa lansaar yi ku ci bokk loolu xam nañ lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam bi muy jël ñoom accord ci rasu ci euh, aqabatu mina bokku ci woon këne ñoom dañ da waxoon ñu protéger ko accords yi moo doon ñu protéger ko comme ni ñuy protéger seen bopp ak seeni doom ak seeni soxna waxu leen woon ñu protéger ko ci biti mu génne leen ak xeex loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasallam wa Waddaan bi njëkk al muy al abwa benn lañ ay tur lañ rek comme ñu ne euh, comme ghazwatu euh, xandaq ak ahzab bii ñu koy tudd ahzab ndax coalisés yi nga xam ne ñooy waa Quraysh waa Ghatafan ak arab yeek ñooñu ñu tuddee ko ahzab mais xandaq ndax pourtant même xeex bi la kanaal ba ñu fa nga xam ne moom lañ gasoon ci buntu Medina ngir koffaaru Quraysh ni bu ñëwee duñu ko tëb mooy benn xare bi la mais dafa am ñaari tur waddaan ak abwaa tamit c'est pareil mooy ghazwatu waddaan aw ghazwatu abwa bi yonent bi alayhi salaatu salaam mooy xareem bu njëkk tamu dem fekk fa waa Quraysh daal di rëcc mu daal di am accord ak waa Bani Damra xeex amul kon comprendre li tax imaam Ibn Ishaq ne laysa fihim gis nga 60 yooyu wala 80 yooyu xare ji woon ànd ak à leur tête Ubayda ibn al anhu mooy ne kenn ci waa Ansaar bokku ci woon léegi nag bi mu ko chargé lool ne ko ngir mu dem imaam ibn Isxaaq ne fa saara xatta balaga ma an bil Hijaaz bi asfala thaniyati al mara al mara mu ne ci la deme moom imaam euh, euh, euh, Ubaydat ibn al Haaris daldi ànd ñooñu dem ci mission bi ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónnee Euh, mu dem ba àgg mu dem xatta balagha ma'an bil Hijaz ba ni muy jotee agsi ci oasis foo xam ne am ndox ak teen moo fa nekk wala benn genre mbalka walla benn kii nu tudd ab oasis voilà mooy yi nekk ci ci àll bi rek nga gis foo xam ne ndox dafa am ni comme genre déeg ab déeg voilà ñu ne déegu déegu déegu déegu déegu déegu oh, wa ainsi de suite mu ne kon bam agsi foofu maa an ci ndox moomu bil xijaaz ci xijaaz xijaaz mooy foofu yépp noonu ay Makka Medina foofu noonu yépp mu ne bi asfali saniyatil mara ci foo xam ne muy saniyatil mara foofu ab bërëb la mu agsi bi ñu agsee foofu mu ne bi mu agsee nag moom fa laqiya biha jam'an 'aziman min Quraysh ah cette fois si nag ñu daal di fay fekk mbooloo mu bari ci waa Quraysh waaw akbar ah bii wute naag bi njëkk de yonent ma aleyhi salaatu salaam dafa génn fekk gaay rëcc bii nag Ubayda ibn al-Haaris dafa ñëw radiyallahu anhu fekk waa Quraysh nef daje fa mbooloo mu toll noo xamante ne ci waa Quraysh waaye ndax xeex am na imaam ibn Isxaaq ne rahmatullah alayhim falam yakun baynahum qital mu ne xeex amu fa jour boobu illa ann Sa'd ibn Abi Waqqas qad rama yawma'idhin bi sahmin fa kaana awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillah fil islaam Allahu akbar nee bi ñu agsee foofu nag xeex amul malgré daje nag waa Quraysh ñu bari xeex amul lu tax amul mu ne daal xeex amul jour boobu waa lan moo xew mu ne illaa xeex amul de waaye sauf que Sa'd ibn Abi Waqqas di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ tarjamaam bu yàgg min as-saabiqiina al-awwaliin Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne moom ramaa yawma idin bi Sahm génne na fa ab xeejam daal di koy sànni yéeféer yi bés boobu mu ne nag sànni googu mu sànni xeej boobu xeej boobu mu sànni fa kaana awwala sahmin rumiya bihi fi sabilillahi fi lislaam oh mu ne nag gis nga xeej boobu mu sànni mooy xeej bi ñu njëkk a sànni ci yoonu yàlla ci lislaam kan moo ko sànni Saad ibn Saad ibn Abi Waqqas mooy ki njëkk tiire tiire tiire dara ngir xeex ci lislaam mooy ki ko njëkk a def xeej moo njëkk a jël xeej daal di koy sànni ci yoonu yàlla Allahu akbar mu bokk ci manaqibam yi li waxoon nañu ko bi ñuy def tarjaman moom Saad hada xaali fa ayyukum yuriyani xaala muy Sa'd ibn mooy ki njëkk a sànni xeet ci lislaam imaam ibn Isxaaq nee na summa nsarafa al qawmu an il qawmi wa lil muslimiina xaamiya wa farra min al mushrikiina ila al muslimiina al miqdaad ibn amrin xaliifu bani zuhra wa utbat ibn ghazwaan ibn jaabirin al maazini xalifa bani nawfal ibni abdi manaaf wa demee noon nag ah, ku nekk daal di dem summa nsarafa al nekk daal di sa yoon ku nekk daal di ñibbi jullit am ak xadar ak eh, am li nga xam ne xaw a galvanisé wu le fait que Quraysh <laughs> am na ñu ñu dajeel de mais de xeex amul te xeex amul jógawul ci ñun kon nag ah amug wextan que ne léegi xam nga yii mooy ne ñu gin ci ame loo xam ne moom la ñuy mën a protéger wu alxaamiya mooy gis nga yii nii doon xew nii ñu doon dem dañ ci doon jànge tamit dañ ci doon dalee na gën a may expérience ci guerre xam nga ñoom masuñoo guerre ñii nii peut-être ci waa Ansaar ñu fekke ay seen xeex yooyu mais ñii ay muhajirun rek lañu te Makka gisoo woon ñoom ñii biñ juddoo léegi gisoo woon ñuy am seen xeex yooyu entre seen biir razzia ak yooyu gisoo woon ñoom mu xew seen biir mais yii nii day doon tax tamit ñu gën a am expérience de guerre léegi ku nekk dem wa farra min al mushrikiina ila al muslimiin bi mu demee noonu nag am ñoo xamante ne nii ci biir yéeféer yi lañ ne woon mais ay jullit lañu woon muy ñaar muy al miqdaad ibnu amr moom gisoon nañ ko al bahraani muy al miqdaad ibn al aswad dañ ko ibn al aswad di ko wax tamit ibn amr muy al miqdaad boobu moom mu daal daw daal di jóge ci yéeféer yi daal di ñëw ci jullit ñi ndax moom jullit la woon dafa génnoon àndoon ak armée yéeféer yi uniquement ngir mën a rëcc ba mu ñëwee bañ gis jullit ña jooy mu daal di daw ci ñoom moom rek la mu ne déedéet waa Utba ibn Ghazwan ak Utba di doomi ay jullit lañu woon waaye dañoo génn xaraja li yatawassala ngir ñu mën yi bañ foog dañuy bu ñëwee ñu àgg ànd ak ñi daldi mën a agsi ci ñoom daldi daw si waaye ñan ñoo jiite woon euh, kuffaaru Quraysh ni imaam ibn isxaaq ne fa ne ki wa kaana ala al qawmi ikrimatu bnu abi mu ne ki nga xam ne moo jiite woon euh, xare boobu ki jiite woon bokk kuffaaru qurayshi ni moo doon ikrima di doomi abu alayhi min allahi maa yastaxiquhu moom abu jahl doomam ji di ikrima mujj na tuub bien après après kon loolu mooy li nga xamante ne ni moo xew foofu euh, am na nag lool benn wax la ne Ikrima moo moo fa newoon moo jiite woon waa Quraysh waaye imaam Ibn Hisham moom soloo na ne jële na ci Abi Amr ibn al an Abi Amr al-Madani annahu qaal kaana alayhim Mikraz ibn Hafs mu ne moom imaam ibn Hisham moom dafa solo lu wuteeg li imaam ibn Ishaq ne Ikrima moo leen jiite woon mu ne moom imaam ibn Hisham haddathani ibn abi amr ibn al-Ala mu ne ibn abi amr ibn al-Ala moo ma nettali an abi amr al-Madani mu jële ci abi amr al-Madani mu ne ki nga xam ne moo jiite woon keroog yéeféri doo Ikrima waaye Mikraz di Mikraz ibn Hafs mooy ki nga xamante ne moo leen diite woon e, nekkoon ahadu bani Ma'is ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr bokkoon ci waa kojug ñooñu ba ni ngi ñëwee ci waa Fihr kon ci Fihr mi maamu Quraysh kon loolu mooy xare bu njëkk bi Seydina Abu Ubayda ibn al-Harith noonu la fa deme waaye xeex amul am ñaari jullit ñu al-Miqdaad ibn Amr ak Utbat ibn daldi jóge ci yéefér yi daldi ñëw ànd ci ranwu jullit ñi ginnaaw loolu euh, Ubaydat ibn al-Haaris radiyallahu euh, fekke na Badar Badar mooy ki njëkk a liiwaatoo moom keroog bi kuffaaru qurayshin yi utbat ibn rabi'a alayhi min allahi maa yastaxiqu ne di shayba shayba génneel ñu axrij lana akfaana min qawmina ne ko génneel ñu ñi nga xamante ni ci suñuy ñoñ lañ bokkuta te suñuy nawle lañu ñu xeex ak ñoom ndax soxlawuñu wàllansaar yi ak faa un kiraam ñoom dañu tedd lañ ñoo xamante ne nii euh, ñoom ñoo xamante ne nii kii la euh, ay naw la yu tedd lañu waaye ñun soxlawuñ ñi génneel leen yow Muhammad génneelu ñi nga xam ne ci ñun lañ bokkoon waa Quraysh ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog dane bi muy tàgg ñi nga xam ne ñooy dem léewaatoo koor ak koor ak Shaybat ibn Rabi'a ak al-Walid ibn Utbat ibn Rabi'a jour boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam al-Haaris ne al-Haaris jógal ci biir jullit ñi Badar wa qum qum yaa Hamza ne Hamza jógal qum yaa ali ali jógal ñoom ñett ñoo ñoo dem seydina hamza daldi rey num gën a gaawe utbat ibn rabi'a eh, imaam ali radiyallahu anhu daldi rey num gën a gaawe alwalid ibn utbat ibn moom mooy ki nga xamante ne nii moom mu ngi eh, daje woon ak ki nga xam ne mooy shaybat ibn rabi'a ñoom ñaar ñoo daje woon ñu daldi gaañante ku nekk ba mujj gi ci la Hamza ibn Abdul Muttalib ak Seydina Ali ibn Abi Taalib fekk fa Shayba euh, Utba euh, Shayba boog daldi koy jekkali euh, Utba Utba boog Utba Utba ibn Rabi'a fekk fa Utba daldi koy jekkali Shayba këlee ko rey Hamza léegi ñu daldi koy rey yenu Seydina Euh, Ubayda yóbbu ko fekk mu dese tuuti mu nekk ci sukuraat ndax gaañ na ko gaañ gu métti moom ci la génne àddina ci weeru Ramadan ginnaaw gi ci la génn àddina moom ci deuxième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom di Ubaydat ibn al ibn al ibn Abdi Manaaf ibn Qusay kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala aaliyal firdawsi maskanahu wa mathwa xam naa nag kon tey dañuy yem foofu ci deuxième sariya boobu lool benn wax la këne ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu jógee ghazwatul abwa ki nga xam ne moom la njëkk a yónni comme ni ko imaam ibn Isaaq waxe mooy abu mooy Ubayda ibn al Haaris ibn al Muttalib loolu mooy wax bu njëkk bi après dinañ gis yeneen yi nga xam ne ak yeneen sari saraayaay ak ghazawaat ak xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi nga xamante ni dinañ gis ne depuis bi udina lilladina na wàcce yonent bi alayhi salaatu wassalaam toogatul yendalatul fanaanalatul lu dul mu nekk en sur ses gardes ngir euh, jëflante ko ku faaru Quraysh nii nga xamante ne nii yàgg nañoo noonoog yàlla ak yonentam te di ko wane fépp ba pare doon leen tëkku naan leen dinañ di ngeen dégg suñuy bruit de botte bu yàggatul léegi ngeen dégguñu biir Medina ñu daal di leen rajaxe fii uqri daarikum ci seen biir dëkk boobu noonu ñooñu nag jëf yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam taxawe ci couper seen liens commerciaux yi non seulement seen voies terrestres euh, commercial yi waaye di am ay alliance comme ni mu ko amee ak waa Banu Damra ñi ci ala euh,